dee tuddoon abu saad xaysama ibn abi xaysama moom nag riwaaya bi nettali ak génn àddinaam keroog Uhud sayid kii moo ko nettali di imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if moom imaam al imaam al-Waaqidi mu ne mu ne anna Xaysamata qaala yawma Uhud yaa rasuulallahi laqad axta'atnii waqa'atu badrin wa kuntu wallaahi hariisan 'alayhaa xataa saahamtu bna ibni fi lxuruuji fa xaraja sahmuhu fa ruziqa shahaada wa qad ra'aytuhu albaarixata wa fi nnawmi fi axsani suura ilaa aaxiri alxadiis kon imaam alwaaqidi mu ne imaam alwaaqidi di nettali kon keroog bokk ci ñi figéri génn àddina k foofu la ci Uhud mu ne mooy Abu Saad di bàyyi xay sama Xaysama ibn di doomi Abi Xaysama riwaay bi nag wérul imaam al-Waaqidi da ne Xaysama bii Xaysama la tuddoon dane woon yonent bi alayhi salaatu wa keroog Uhud laata xare bi tàmbali na yow ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam axtaatni waqatu badri waay waay xare badar di rëcc na ma oh badar rëcc na man xaysama wa kuntu wallahi yàlla yow ndaw yàlla akamaa xëroon bëggoon lool waaye fekke woon xare Badar waaye ni ma ko xëre woon noonu sama doom moomit it noonu la ci xëre woon di Sa'd ibn Abi Xaysama Sa'd ibn nee na ma daldi tegoog moom bant sahamtu ibni fil xuruuji fa xaraja sahmuhu fa ruziqa shahaada keroog Badar yay yonent bi alayhi salaatu salaam li tax dew ma dama bëggoon a sama doom it ne day dem te comme que foog am ku des ci maak moom léegi ñu piloo faas moo ñu tegodoo ay bant far turam génn moom mu dem badrin suñu boroom may ko mu bokk darajaay shahaada mu bokk ci martyr yi génnoon àddina keroog Uhud Badar mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man xaysama wa qad ra'aytuhu al-baariha fi an-nawmi fi ahsani suura mu ne te man gis naa ko biig biig gis naa ko gént naa ko mu nekk ci gin jaar rafet melo euh, nekk ci fii simaaril janna di di féey nekk àjjana ci meññeefu àjjana ak wa anhaaraha ak dexam yi nu ko neexe fa la mel ni daal lépp mooy borom wa yaquulu mu ngi ma naan ilhaq bina ilhaq bina turafiqna fil janna ci biir gént gi yow yonent bi alayhi salaatu sama doom ji mu ma naan waay waay ñëwal fekk si ñu fi nekk bu ko defee nga nekk sama àndandoo fii ci àjjana yow sama baay faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan ndax bàyyi sama yëgal ne kat yëg naa fekk naa li ma sama boroom doon dig lépp fekk naa ko muy dëgg waaw ndax buur yàlla moo digoon loolu ku ko jaamu jannaatu adnin yoo xamante ne nii wa'ada allahu ibaadahu bil ghayb moom la dig li nga xam ne mooy jaamam yi nangoo nekk ay jaamam bil ghayb ci kumpate gisaguñ ko demaguñu fa doom ji ne ko man li ma sañu boroom trouvé woo digoon lépp trouvé naa ko muy dëgg te tamit yéeféer yi wallaahi loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax boo demee ci suuratul aaraaf it loolu lañu waxoon bañ leen laajee waa aaraaf di leen laaj hal wajatum waa àjjana wa naadaa asxaabul jannati asxaaban naar an qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqaa fa hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqaa qaaluu nacam fa addana mu'addinun ilaa aaxiril aaya suñu boroom ne woon foofu suuratul Araf wa naadaa asxaabul jannati asxaaban naar la mu ne wa naadaa mu woote asxaabul jannati waa ajjana asxaaban naari waa safara di leen woo ne leen kat ñun kat wajadnaa trouvé nañu maa wa'adana li ñu suñu boroom digoon de gis nañ muy dëgg muy ndaataa tëllëx gudul jeex na'imun muqiim xéewal gudul jeex fii jannaati adnin laa namuutu abada dootuñu faatu li lim ñu waxoon yépp fekk nañ ko fi nekk ci ngërëmam nga xam ne moo ëpp lépp lu ñu mën a am mu gërëm ñu dootuñu mere ba faw loolu lépp trouvé nañ ko waa yéen nag waa safara ñun waa jana ñoo leen laaj hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ndax trouvé ngeen li leen seen boroom subhaanahu wa taala digoon ndax trouvé ngeen ko muy dëgg loolu du laaju kokkëri la du ne ñoom dañoo ñëw ba àjjana di remettre en cause di dune ci diggu yàlla déedéet mooy ne laaju kokkëri la mooy waajoo xam ne moos liñ ko dig ci lu baax yépp ne ko boo amee boo réussir ci examen bi am nga ko waaye nag ku liggéeyul ba réussiroo fële ndungu siin nga jëm mu réussir am bànneex yooyu yépp am teraanga dem prison seeti mbokkam ma nga xam ne moom liggéeyul woon dara ba échec tax ñu dugal ko ndungu siin fii ci prison bi mu naan ko man de trouvé naa lañ ma digoon muy dëgg ndax yow trouvé nga liñ la digoon muy dëgg xam nga ne loolu waxu i laaju ironie la loolu nag la waa aljana def ñoo tax ñu ne waa ah, eh, yéen waa safara ñun de trouvé nañ maa waadana rabbuna haqqan fa hal yéen nag lañuy laaj léegi répondez ndax trouvé ngeen lii leen seen boroom digoon muy dëgg xaalu ñu ne ko naam ñu ne leen naam <laughs> kay ndax wax ja du bari ndax ku nekk ci problème doo bari wax ku nekk ci problème njàq xaw ma kuy bari wax ku biir ba fees xelam dal mooy bari wax waaye ku ti nga xam ne seconde bu ne situation bi nga nekk di gën a empiré wu gën metti ngay xool nan laa koy moytoo ak nan laa koy appréhender xam nga ne koo koy waxam du bari looloo tax waa safara ñoom seen tontu mooy naam naam aha kay naam li wolof naan mu ne naam ñu ne wax xaysama bi it loolu la ko doom ji wax ne ko man faqad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan kon ñëwal ci ñun nga daldi nekk sama àndandoo fii ci aljanna waqad wallahi ya rasulallah asbaxtu mushtaqan ila murafaqatihi fil janna fad'u allaha an yarzuqani shahada wa muraafaqatahu fil janna fa da'aa lahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi Xaysama bi mu géntee doom ji wax ko loolu muy nettali yonent bi alayhi salaatu wa gént googu di ko nettali tamit li tax doom ji dem Badar gaañu ta moom demuloon Badar ndax dañ koo tegoo woon bant mu ne nag waqat wallaahi dëgg-dëgg yow maa ngi wàcc yàlla yow ndaw yàlla li kënee man de dama xëy tey man xay sama sopp lool am xemmeem lool gu jéggi dayo ngir dem ànd sama doom jo fële ca aljana wéttali ko foofu fële ndax wéetu fa sax waaye ànd fa ak moom tenir ko compagnie kon nag dama lay ñaan yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fad'u allaha ta'ala an yarzuqani ash-shahada maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma sa boroom subhaanahu wa ta'ala mu daal li may may wërsëgal ma ash-shahada wax naan suñu ñëwoon nañ ñoom ni ñuy waxe saxaaba yi ñoom shahada risque lañ koy tudde waaw ndax ñoom ñoom ñooy al ulama ñun nag ñooy al juhalaa ul eh, eh, eh, nañu yàlla may xam-xam mu ne dañooy kon nag ñaanal ma buur yàlla ma ànd ak sama doom joo jële am shahaada nekk wa murafaqatahu nekk ak moom fil jann ah fa daalahu rasulullah yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ñaanal ko ñaanal ko yàlla ngir loolu mu bëgg am fa qutila yawma uhud shahidan keroog fa lañ ko faate moom xaysama foofu lañ ko faate keroog radiyallahu anhu wa arda wa anna bi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanan wa ma'wa